kon bu soobee suñu borom tabaaraka wa taala tey ñu gis li nga xam ne mooy saar bu bees ginnaaw suuratu nisaa kon ñu gis suuratu aali imran bu soobee suñu boroom tabaaraka wa saar bii nii ni ñuy njëkk def mooy dañu koy tàmbali ba ni nga xamante ne nii ci laayab 121 bi fa nga xamante ne nii lu tax laaya boobale muy laaya bi nga xamante ne nii mooy téeméer bi ak ñaar fukk ak benn bu ñëwee ca téeméer ba ca ñaar fukk foofale dañ fay taxawandi nga ne moo moo tax nga bëgg faa taxawandi ma ne ndax foofale fala borom bi tabaaraka wa taala comme di nga xam ne yàggoon nañ ko wax ne fa lay nettali nga xamante ne mooy ghazwatu uhudin walla bu ko defee moo tax lii nii euh, bu njëkk bi dañuy mooy ñaari xaaj lañuy ñuy xaaj saar bi ndax day gudd ndax buñ naree jël lépp def ko benn juzu kese comme niñ defoon ci suuratul nisa ak suuratul maida beeg yooyu day gën a guddati day gudd gudd lool noonu dañ koy xaaj ñaari juzu lañ koy def ñaari xaaj bu ko defee dañuy def ba nga xam ne mooy ci njaal bi ba ci laayaat téeméer bi ak ñaar fukk bu ko defee ñu yemale foofu bu njëkk bi léegi nag bi ci tegu ñu war a jël laaya ba ca tegu di téeméer ba ñaar fukk ak benn foofu ba lañ koo tàmbali comme ni ñu defoon ci ghazwatu li nga xamante ne badrin ci suuratul anfaal te defoon ko ci yeneen suuraat yi comme bi nga xam ne moom lañ doon gis ghazwatu tabu ci ci li nga xam ne mooy suuratu ba wala di suuratu baraa léegi buñ defee loolu ba pare ba wax nettali bi xare Uhud nan la demee ak nan la mujjee yooyu ba pare nag après nag ci lay ñuy door a ñëw bu soobee suñu borom tabaaraka wa dugg ci laaya yi bekkul nag ba laaya yi la mooy euh, boo jógee fii nii laaya cent vingt et un ba ba boo ci yokkee cinquante-huit laaya mooy foo fële fële li nga xamante ne nii fala la nettali xare Uhud bi foofee la ko borom bi tabaaraka wa taala yemale muy laaya 179 ba foofale boo ñëwee foofale foofu fa la sa nettali li jëm ci xare Uhud foofu la yem léegi nag dañuy continuer ba ni nga xamante ne nii noonee la saar bi di jeexee waaye am na beneen affaire bu jar a wax boo xamante ne mooy partie bi ñuy gis nga xam ne insha allahu taala moom lañuy ñuy beral mooy mooy juzu bu njëkk bi foofu suñu borom tabaraka wa taala daal dina fi nettali tamit li nga xamante ne nii mooy beneen xare boo xamante ne nii mooy xare ghazwatu bani qaynuqa wala muy xare ba bani qaynuqa comme ni nga xamante ne nii bu ñuy accès noonee la al imaamu ibnu ishaq ibn yasaar rahmatullahi alayhi daldi eh, nettalee jële ko ci ki nga xamante ne nii mooy mawlaana abdallah ibn abbaasir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma léegi nag bu ñu agsee foofu yëpp ci wàll wii lay nekk soriwul bokk na ci laay yi nga xamante ne nii mooy yi ngay jëkk a jot voilà soriwuñ mooy bi muy wax naan qul lil ladina kafaru satughlabun voilà loolu euh, mu ne loolu fi laaya boobu buñ ci agsee inshaa allahu taala dinañu ñëw ci li nga xamante ne nii mooy laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk bi ak ñaar laa ñaar fu non fukk beeg ñaar voilà mooy douzième verset bi qul lilladina kafaru satughlamun laaya boobu buñ ci agsee bala ñu koo jël tamit dinañu wax li nga xamante ne nii moo jëm ci lu gàtt ndax ghazwatu bani qaynuqa muy ci yahud yoo yële ci nekkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam dinañ ñëw tamit wax lu gàtt lan moo waraloon xare bi ak nan la demee ak fan la mujje tamit dinañu ko wax wàll par wii la nag inshaa allahu taala wallahu taala alam kon nag suuratu ali imran nga ne ma moolu ali imran ma ne la insha allahu taala dinañu ko gis ci biir saar bi dinañu wax foofu buñ ci àggee lan mooy ali imran xam nga ali ak imran loolu lépp dinañ wax lan la insha allahu taala ak ban imran lay wax est-ce que ndax yow yaayu sayyidu sayyidu sayyidina Muusa Imran la tudd mooy Muusa ibn Imran waaye it yaay papaay Seydina Sayyidatu Maryam alayhi salaatu wassalaam it Imran la tudd ban aali Imran kan ci ñoom ñaar lay wax ñooñu loolu lépp buñ ci àggee <clears throat> dinañ ko gis inshaa Allahu taala suñu boroom tabaaraka wa taala kon bi bismillaahi kon laa saay bi balaa loolu saar bii nag madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la wàcc te loolu comme ni al imaam al qurtubiyu abu abdillahi rahmatullahi alayhi wax ci tafsiram bi mu ne loolu moom ijmaa la walla boroom xam-xam yi ñoom lépp consensus la këne saar bi mu ngi wàcc madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam suñu boroom tabaaraka wa taala di wax mu ne bismillahir rahmaanir rahiim mu ne bismillah yi ci turu ki nga xam ne mooy allah arrahmaani mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande arrahiimi moom mi nga xam ne moo yaatu yërmande lay tàmbale mu alif laam mu ne alif laam miim loolu moom la ñu waxoon ca yi meloon ni ñoom ca suuratu saad ak yooyu fa la ñuy yam ak suuratu qaaf inshaa allahu taala loolee la ñuy doyloo mu ne allahu mu tàmbali li gën a màgg ci kaw suuf li gën a màgg ci existence bi muy allah muy tabaaraka wa taala laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa huwa kudul moom alhayyu mooy ki nga xam ne mooy kiy dund te dund ñépp képp ku dund moo la moo la may dund alqayyum mooy ki nga xam ne moom moo taxawu boppam waaye mooy taxawu képp koo xamante ne lépp lu existé ak képp ko existé nazzala alayka alkitab moom moomu moom mooy ki nga xam ne moo wàcce ci yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalaam alkitaaba téere bii di alquran bil haqq nag ci dëgg mu musaddiqan mu nekk loo xam ne dafa ñëw di dëggal lima bayna yaday li nga xam ne moo ko fi jiitoon ci ay téere muy ay tawraat ak yooyu yooyu dafa ñëw ngir di leen dëggal ñëwul di leen weddi de non non <clears throat> wa anzala te borom boobu ak malaaka yi fi jaaroon yépp mooy dafa ñëw di leen dëggal <clears throat> muy kii yonent yi fi jaaroon dafa ñëw di leen dëggal de wa anzala tawra boroom boobu di allahu alladi ba allahu laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum moom moomu mooy ki nga xamante ne nii moo wàcce wa anzala tawra mooy ki nga xam ne moo wàcce tawra muy téere bi nga xamante ne nii ginnaaw alquran mooy téere bi gën mooy bi mu wàcce woon ci saydina Muusa ibn Imran ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wassalam wal injil injiil waaye moo wàcc téere boobu nga xam ne moom lañ naan linjiil di ko wax tubaab yi di ko wax l'évangile waaye wax naa la tawraat ak injiil wuute naa bi nga xam ne moom la rabbin yi yor nii ak pape yi nga xam ne ñooy gaa yi nekk ci monastère yi gaa yooyu la de prêtre yi mu ne kon min qablu lu jiitu alquran ji la leen wàcce woon hudan alquran ji nag njub la lin naa si ñeel nit ñi waaye hudan téere yi mu lim muy tawraat ak injiil moom mi leen wàcc ci lu jiitu téere yooyu hudan njub lañ de lim naa si ñeel nit ñi ma ko yóbbu yónnee woon wa am al furqaan moo wàcce li nga xam ne mooy taqale diggante neen dëgg ak neen muy bokk na ci turu alquran yi muy alfurqaan li nga xam ne dafa ñëw di taqale aayaam yi leer muy tàqale li nga xam ne mooy neenu iblis gi fi nekk nga xam ne moom la fi bëgg a samp tàqale ko sànni ko fële ba nit ñi ràññee li nga xam ne mooy leeru borom bi tabaaraka wa taala mu ne innal ladina kafaru kanta gaa yi nga xam ne ñoo weddi seen borom ñoo weddi bi aayatillaahi ci aayaay borom bi tabaaraka wa taala lahum ñel na leen adaabun mbugal shadiidun bu tara tara tar wallahu ta borom bi tabaaraka wa taala azizun moo noot ci nguuram azizun mooy ki xam ne moo am sañ-sañ kàttanu mbugal képp koo xamante ne nii moo koy weddi duntiqoon boroom mbugal gu tar bi bi nga xam ne ñiy def lu bon bu leen jéggalul surtout ñi nga xamante ne nii ñooy yéeféer yi mooy ki nga xamante mooy ki tar mbugal te mooy ki nga xamante ne mooy fayyu ci ñoom ci yu bon yi ñuy def mu ne inna allaha dëgg-dëgg boroom boobale di alhayyul qayyum di allah laa yaxfa dara du nëbbu ci moom de shay'un amul lenn dara dara loo xam ne dina nëbbu fil ardi ci asamaan daal di rëcc yow mooy mooy saytu borom bi ba loo xam ne dañ naan borom bi moom loolu gisu ko wala rëcc na ko déedéet loolu amul fi ardi du caagante ne ci suuf si wala fi samaa'i du ci caagante ne ci asamaan yi huwa moom borom boobu alladhi moo ki nga xam ne yusawwirukum fil arham moo leen di jox seen melo yi di leen bind leen di leen jox seen melo yi fil arham yi ci seen mbuu ci seen biiru ndey yi kayfa yasha'u nu ko neexe loolu loolu la leeraloon ci suuratul mu'minuun nga xam ne ci lay def halaqa daal di mën a naan naan day nekk loo xamante ni ab toq la lekk loo xam ne day lonku nekk loo xamante ne nii day nekk mu'allaqa aw ghayr mu'allaqa ak yooyu muxallaqa wa ghayr muxallaqa ak yooyu nga xamante ne noonu fi processus bi muy jaar mu ne loolu maa leen ciy jox ay melo nga xam ne fu ci tollu rek mooy fœtus bi muy bébé beeg liir bi da ciy am melo bu wuteeg ba mu njëkkoon a <coughs> mu ne nag kayfa yasha nu ko soobe nag la koy defe moom borom bi tabaaraka wa taala laa ilaaha illaa laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko doon moom de wal illaahu wal azizul hakim mooy ki nga xam ne moo noot ci nguuram alhakim mooy ki xereñ a yatte mu ne huwa alladhi moom mooy borom boobu nag mooy ki nga xam ne anzala alayka alkitab mu waxati ko moo wàcc ci yow yonente bi alayhi salatu wassalaam téere bi minhu am na nag ci téere bi aayaatun ay laaya yoo xam ne muhkamaatun dañoo dajale dañoo matale nekk laaya yoo xam ne dafa leer mooy laajul bari na nag ay wax ci boroom xam-xam yi waaye mënuñoo dugg ci wax yu bari yoo yële comme ni nga xamante ne ni noonee la ko al imaam al-Haafiz Ibnul Jawzi rahmatullahi alayhi daal di tuddee ci wax yu bari yooyu moom duñu mën a dugg ci yooyu waaye daal aayaatun muhkamaat mooy laa yi nga xam ne moom dañoo matale seeni àtte dafa matale nga xam ne dafa leer laajul interprétation nga xam ne boroom bi mooy dafa leer comme bu la nee al al kii mooy yàlla lañu ñuy ah? ne moom huwa rabbukum fa'budu borom bi mooy seen yàlla jaamu leen ko loolu moom amul benn interprétation li gën a bari alhamdulilah dañ ne mooy laay yi nga xam ne dafa leer laajul li nga xamante ne benn interprétation kon nag mu ngi noon muy ay atte yoo xam ne am ñu ne mooy yi nga xam ne alxalaal ak xaraam yi nga xam ne ñoom la borom bi daganal ak yi nga xam ne ñoom la xaraamal moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon alxalaalu bayin wal xaraamu bayin ne li nga xamante ne nii yu yu xaraam yi dafa leer waaye yu nga xam ne yu xalaal yi yi nga xam ne dafa dagan dafa leer léegi nag loolu nag ñu ne yooyu hunna yooyee nag ñoom ñoo constitué te ñoo composé te ñoom ñooy ummul kitaab li nga xam ne mooy cosaanu téere bi muy cosaanu alquran muy cosaanu téere bi ñu wàcce ci yow wa uxaru am na yeneeni laaya nag yoo xam ne mutashabihatun dañoo lënt yoo xam ne du ñépp a ko xam de te loolu hadis bi ñu la doon wax léegi loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon leeral kon nag du ñu mën a jeexal laaya bi ndax dafa gudd xam naa dañuy tegale fii suñu loxo insha ñu